ridwaanul baaqil qadiim fi qasiidatihi masaalikul jinaan fi jamci maa farraqahu daymaani radiyallahu ta'aala anhumaa wa ardaahumaa fil baabi saani fi razaa'il. faslun fi faslun fi tafsiili ba'di dawaa'i wa ba'di razaa'il. wa minhu saayuka lil istihlaa'i aw talabil wusuuli wa istid'aa'i ta'ziimi xalqin aw li xarqil 'aada min rabbinaa dil fadli bil 'ibaada kon ñu ngi woon ci li nga xam ne sëriñ bi ba léegi mu ngi recenser di ñu limal yi nga xam ne façon ngistal lañu mais fii nii yii muy tudd nii yii ci ëpp nag mooy ngir nit ñu kawe moo tax ñu naan xasanatul abraar sayyi'atun lil muqarrabin yu yiwu ñu baax ñi loolu daanaka yu ñaaw la ca ña nga xam ne ñoo gën a jegeñ yàlla loolu la waaye waxuñu la ne lii nii nit koo xam ne day sàkku day sàkku ngir jege xadaraab yàlla ba ñu ne la yow li nga def daa xaram mooy ci bëtu ñële ndax fi mu bëgg andi la waaw waaw <laughs> kantaal lam daa kooku ëskey waa yooyu waaw <laughs> par ndànk-ndànk la étape par étape la bu ñëwee ba fee nag nga ne ko nag am na lu gën a màgg lii waaw moo tax alxuraan ngay su bari mu naan jëkk mu naan ñii dama leen a fay ajjana ji di leen wax ñaan leen ajjana ak yu mel noonu te loolu ñépp yu bokk ku kawee ku nekk ci suufa ci yem waaw sauf ki nga xam ne moom ci lamdaay la bokk mooy euh, kii du commun hein jullit bu normal bi moom loolee day bëgg aljana di ñaan yàlla ngir àjjana ci di jaamu yàlla ngir dem aljana ragal safara alors que bu dee ki nga xam ne dafa kawe da koy def jaamu yàlla danaa ni yàlla mi may ut moo ma digal lii ne ma dee ma ko ñaan ma koy ñaan def ko jaamu yàlla bëggaale loolu ginnaaw ba mu ma nee naa ko bëgg ñaan ko loolu xam nga ñaar yooyu wute ne voilà kon nag mu ne bokk na ci façon ngis sëlli sa'yuka lil istihlaa'i loolu gisoon nañ ko di jëf ngir yow da ngaa am bànneex ca jëf ji jëf moo tax nga ne ci loolu joxoon nañ ci exemple waa ji waa ji liggéey gars yi foog ne patron bi tax ndekete yoo daa nekk à l'aise ci liggéey bi da ciy am bien-être aw talabil wusuuli wala muy sàkku ca jaamu yàlla ja muy def jege xadaraay yàlla ya jege péeyub yàlla ba jege yi nga xamante nii ñooy yàlla dige ak monde yu yu garaaw yi ak ak yenn xam-xam yu kawe yi ngir mu am ko yenn wilaaya yu kawe yi waaw mu ne nag bu foofu la ñemoon mu ne wastidaa ta'zimi xalqin ak tamit di sàkku tey ut ca jaamu yàlla jamuy jaamu ta'zimi xalqin mooy mbindeef yi daal di koy màggal loolu tax muy màgg lii moom moom lii moom mooy dëgg dëgg bàq ba ba ba moom mooy dëgg dëgg yi day la gis te di jëf loo xam ne ngir di ut nit ñi di la te bàyyi ko te yàlla kese taxoon nga koy def bii moom mooy dëgg-dëgg sax li nga xam ne moom romboon nañ ko mooy façon bi aw li xarqil aada waaw wala boog ngay di jëfug jëf ngir lan ngir yëgee yàlla may la ci ay kaaw jëf yooyu am di def ay xar baax waaw ñu naan déw waaw bu ko defee yow bu la neexee ndox mi boo ci tegee sa baaraam wala nga joxoñ ko bu nekk galaas léegi waaw nga fekk nit koo xamante ne nii gaa yi dañ ne dañoo dafa kii bopp bee toj gars yi xamul nuy def deret jaa ngi sotteeku nga ñëw raay ko lépp nekkaat waaw moom am yu mel noonu looloo tax mu doon jaamu yàlla ngir accident yooyu loolu moom façon loolu façon ngistal la mu ne mais aw min rabbina dhil fadli bil ibada mooy eh? <laughs> yoo xam ne mooy ay xar ko aada yoo xam ne day tukkee borom bee la koy defal suñu borom suñu dil fadli borom gëneel gu yaatu gi bil ibada yow te yaa ngi koy jaare ci jaamu yàlla yi ngay def ngir borom bi defal la yii mu ne yii yëpp ay façon gis tël lañu waaye gis nga du <laughs> waaw yii xam nga ne wute naag la doon wax ca kaw. mu ne wa hakada hubbu shu'urihim bihi mu ne wa hakada ba léegi bokk na ci façon gis tël yi la ne la. hubbu shu'urihim bëgg yow nit ñi di la yëg di yii ca jëf di jëf waaw di jëf yoo xam ne bëgg nit ñi yëg ne yaa ngi jëf fii mu ne waajee baax moo mën a jëf lu baax mu ne lool nag waaw wax lii nag ar mooy mooy ngistal al maxfi bi nga xam ne ak a nëbbu waaw xam nga nit bëgg ku ko yëg léeg-léeg bu taxaw naan nii ay wa kii doo du wax da ngay day def la tout ngir daal ni ko nit ñi yëgee nii rek même bu gisul démb mais na na na renom gaa yi nañ ko tudd ba mu yëg gaa yëg ne mu ngi ci lii waaw mu ne loolu nag mooy mooy ngis tël gu gu sew gi fal tënt bi na nga yeewu yow cam si yow gi nango dem ci sa borom mu ne wa minhu itraaqun ma'a al mu ne bokk na ci ngis tël yi ba léegi waxoon na la fii lay tàqa tafsiili de waaw di teqantal ba'd ad-dawa lenn ci faj yi waaye wa ba'd ar-rasaa'il mu ngi nii te li mu ko yaatale ndax daa gaaw mu ne wa minhu wokku na ci itraqun mooy di di sa bopp bi di sëgg ma al xushuwaay ànd ak torox di torox sa bopp di di di way ne yow yaa dal yow yaa torox yow daal yow vraiment wàcc sa bopp kañ inda liqa'ihim boo war a daje nit ñi bilaa xudu'i la àndul ak torox lu ngir sa borom sa dalaay borom taxul bu ko defee gars yi naan moom de yaaram la nday sànn xale yépp moo ci gën a nekk yaaram moom de du wax mësuma bi may li may nekk moom yépp mësuma dégg kàddoom waaw te foo ko fekk mu ngi sëgg ndax kersa gu màgg gi ah, gone gii daal man maa ko naw yooyu la ciy ut waaw moo tax bu bu waree dajeeg nit ñi nga gis ko léegi mu changé mel ni superman mu soppeeku waaw yor beneen kii forme yor beneen nekkin beneen xaal te boo ko fekk même bu fekkoon mu ngi di wax wax ju kaw day gis gaa yi rek mu noppi parce que fii la war a mën a camoufler woo gaa yi ñëw nañ njatt bopp bi nag ci suuf gaa yi wax mu njatt rek gaa yi naan ak amuk taalibe ndekete yoo loolu rek la ciy ut waaw te daraay toroxlu ngir boroomam mi nga xam ne mu ngi koy si mu ngi koy gis amul sax kersa boroomam di ko gis muy jaay cinéma gi mu nekk di ko fi tëral waaw mu ne wa minhu tarku sa'yi dhil ifaada li ajlihim wa shukru listizaada mu ne wa minhu bokk na ci ngistal tarku sa'yi dhil ifaada bàyyi jëf joo xam ne jëfu yàlla jaamu yàlla joo xam ne dhil ifaada boroomu njariñ la li ajlihim ndax nit ñi ndax ngistal du def kese mais bàyyi xam nga waxoon nañu ko ca ba ñuy tàmbal mooy ngay def loo xam ne ngir yàlla kese nga ko waroon a def wala ngay bàyyi loo xam ne ngir yàlla la moo euh, euh, euh, ngay bàyyi waaye ngir ut considération ci xolu nit ñi ut ak màgg wala loo xam ne moom lañ lay jàppe di la ci màggale ci seen xol ci yéemu ci yow ak di la tagg ak yu mel noonu kon nag mu ne waminu bokk na ci tarku saa yi bàyyi jëf lu baax loo xam ne dil ifaada luy ut lu ñu xam ne day indi njariñ nga bàyyi ko parce que nit ñi noo damay bañ ñu mer waaw non bu ma fi jullee damay ragal ñu naan ma dama leen di booleeg yàlla nga tax tax julliwoo ba waxtu weesu yow da ngay gisal voilà waaw inda liqa'ihim mooy li ak bokk ndax ñoom wa shukru waaye bokk na ci sant yàlla listizaada ngir ut lu mu la dell lu lu mu la yokkal <laughs> xam nga ne lii du ñëpp borom bi moo ne la in shakartum la azidannakum bu waat naa ne bu ngeen ma santee dinaa leen dolli <laughs> mais ñu kawe ñi lan lañ jàppe loolu la in shakartum bu ngeen santee yàlla la azidannakum dinaa leen tëbb yokku leen ay leer yu tax ngeen may gën a sant waaye bu dee jullit bu moyen bi te kooku li ñu nekk baax naa kii moo tax ma ne la ay niveau la yow nag bul bokk niveau bii ba pare bëgg ne ku nekkul ci niveau bii baaxoo non mooy nit di sant yàlla ngir mu yokk xéewal yi mu am loolu dara newu ci du lu xaraam mais dañoo ne koo xam ne ginnaa kaw fii ay ay ay ay maqaama ay daraja moom loolooy moom la na xasanaatul abraari sayyi'aatul lil muqarrabiin waaw jëfu yu ba yu yu rafetu ñëw baax yi yu ñaw la yu nekk daanaka ci ñi nga xam ne ñoo gën a jege yàlla waaw ñoom dañuy gis ki nga xam ne day sant ngir atelier bii mu am borom bi gin ko cee. dolli ba mu amaat beneen atelier wala transporteur bi mu doon ñaari oto yi mu am mu gën a sant yarom bi dollil ko ci ñoom dañuy gis ne kii avec mbiru àddinaa tax leneen lu dul yàlla ñoom siwallah leneen lu dul yàlla xayrallah la ñuy ut loolu moo tax ci bëtu kooku mbir mi day xeebu te du ko ñeme te lool fi moom bakkaar la mais ki nga xam ne foofu la niveau am tollu kooku kay loolu la ma ne lay def waaye dañ koy fexe après di ko xëcc par ndànk-ndànk ngir bu mu xoolati waaye la in shakartum waat naa ne bu ngeen ma santee la azidannakum dinaa leen tëbb ay leer yu tax ngeen may gën a sant gën yaakaar seen borom waaye gën a jàpp ci boroom bi tabaaraka wa taala di gën a ci sama géej gi nga xam ne duñ jeex laa leen di yokku yokku leen xam yokku leen li tax ngeen man maa jaamoo moo tax mu ne yonent bi alayhi salaam wa qul rabbi zidni ilma waxal ne borom bi tabaaraka wa taala yal na ma yow boroom borom yal na ma yokk xam-xam bu tax ci yow boroom bi tabaaraka wa taala kon ñoom la la in shakartum la azidannakum foofee lañ ko jëlee alors que ñeneen ñi dañ cee ñi gën a suufe ñoom dañoo jàpp ne waaye ku lii ma nekk sama magasin yi waaw jaamu yàlla sant gi na kii daal di ci jaamu yàlla sama alal ji ma ciy am ak yooyu di ko sant yàlla mu yokk ma waaw ma amaat yeneen <laughs> ca bëtu ñële lee la mais ci seen bët ñoom ah noonu la kon nag mu bii nii bokk na ci ca bëtu ñu kawe këne lii moom bokk na ci li nga xamante ne nii mooy euh, <laughs> mooy gis sa léegi nag ginnaaw bi la leeralee détail gis sa lii ku nekk nag na nga xam fa nga toll voilà bul jël ñëpp maasale leen loolu am solo la léegi après nag mu di di ñëw insha allah mu lay wax nag léegi nag ñaar yi muy lan a sumatu war riya déggatal